groupe sopp da programme spécial gàmmu waxtaanu bur ak oustaz Gounia Mbaj mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayr من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàcc seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal waa réew mi yëpp yàlla moom mi am tawfiix ak jàppandal ñaan yàlla boole defal ñu ko guddi gi ñuy dëgmal timit di guddi judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla boole ñu si ñu koy fekkee bu ko fekkee itam la ca nekk ci yëpp yàlla yàlla boole ko ñu màng ko di jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi del ci kàttanu yàlla mbaaxam seen téere bi nga xam bi la te ñu fas yéene ànd yéen dale ko ci bayt fukkeel ak juróom-ñaar te mooy fi imam busori di waxee ne man lii bi raddi jimaaxin min gawaayatiha kama yuraddu jimaahul xayli bil lujumi فلا تهم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تحمله إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع أو يصل wa raaciha wahya fi lacmaali saa'imatun wa in hiya staxlati lmarca fala tusimi kam xasanat ladatan lilmari qaatilatan min xaysu lam yadri anna summa fi dasami waxsha dasaa'isa min juucin wa min shibacin fa rubba maxmasatin charrun min adduxami wa kii mu mel ni fa tabaarakallah gannaaw ba imaam Muusa di waxee ca baytu bëj ba mujjee woon a wax te mooy ni su ma xamoon ne kat ba jaww gi ñëw di gën a ci sama bopp mu ñëwee duma ko amal ak wegeel kon day doon naa nëbb la ca feeñ ak la nga xam ne moom mooy turumbal fexe ba nga xamante ni ba jaww boobu du feeñ waaye nag tey jii mu mel ni dafay woote wallu di ñaan ñu dimbale ci bakkanam boobu ndax yéeg na ni bakkanam boobu kët mu ngi topp ay bànneexam te bànneex yooyu du ko jëme lu dul ci alkane mu wax ne man lii man man ana man fan lay jële ana man fan lay amee ana kan moo may dimbali waaye itam ana kan moo may jàppale bi raddi ji maaxin ci delloo ak mamm mamm lan mooy mamm bakkan bi min riwaayatiha ci ak mbewteem wa tabarakallah kama yuradu comme ni delloowee jimaaxul xayli moom boog naaru góor yi lu jumi seeni laxab lu jumi jaare ko ci seeni laxab mu mel ni imaam buusa dafay ñaan ak di sàkku koo xam ne mën na koo dimbali ba delloo si ko bakkanam boobu nga xam ne ne mi ngi mam topp ay mbewteem mi ngi mambu topp ay bànneexam comme ni ñuy dellu see euh, ni ñuy delloo see mambu naaw góor yi boo xamante ni ñuy mamb lañu te jaare ko li nga xam ne moom mooy gisee nu nos waaye nag mu ne falaatarum bul sàkku mukk falaatarum bul sàkku mukk yow mi may déglu ak yow ki nga xam ne yaay musayri bul sàkku lan kasra shahwatiha damm bànneexu bakkan boobu bul sàkku mukk di damm ay bànneexam te di ko jàllale bil maasi ci ay moy ndax bakkankat la mu gën a bëgg mooy lu neex te boo seetee li neex li muy topp lépp ci gën bëgg bëri am na ci loo xam ne yàlla gërëmul la waaye mi ngi lay xamal ne inna taama ñam yu xaw wi werente amul ci ne dana yokk doole shahwatan nahim bànneexu aji fuqale bànneexu aji bëgg lekk kon daal li mu bëgg a wax rek mooy bakkan boobu nga xam ne bëgg nga ko wàññi nee na ko wàññi mukk ak ay mooy yàlla ndax nee nañu euh, li nga xam ne moom mooy lekk la muy yorku mbag di ko dolli mooy dafay dolli appétit ka nga xamante ni mu bëgg lekk dafa yokk itam bànneexu aji lekk moo tax euh, tabarakallahu koor comme ni ñu ko xamee euh, bokk na ci li nga xam ne danañu ko jëriñ mooy dindi ñu lépp loo xam ne luy bànneex la goo xam ne suñu bakkan ko doon topp waaye itam bu ñuy xamal ci bayt bi ñu topp ne woon nafsu bakkan nag ko tifli mi ngi mel ni ab xale euh, xale nag moom in tuhmilhu boo ko bërgalee shabba dafay màgg ala xubbi radaa'i ci bëgg nam waaye nag wa in tuhmilhu wa in taxtimhu soo ko fereelee rek yenn foto yi da yëg ni dana nangu li nga xam ne moom mooy fer googu bi maanaa bànneex itam wala bakkan moo ko xale yem xale bu juddu dafay bëgg weer lool dafay bëgg namp waaye soo ko bàyyee ci li ko neex du teqali ak namp ndax da cay dëkk bakkan noonu la soo ko bàyyee ci li ko neex bàyyi ko ci li ko miin daf cay dëkk waaye nag su su fekkente ne bëgg nga mu tàqalikoo ak loolu nga xam ne moom mooy bànneex yooyu fa faw itam rek nga jëm koo wàññi comme ni ngay wàññi ab xale comme ni ngay aaye ab xale ab nàmp donte nag nekk loo xam ne lu yomb la waaye nag fasrif mu ne wàññil hawaaha bànneexu bakkan boobu fasrif da nga wàññi hawaaha ay bànneexam moom bakkan boobu wa xaadir na nga moytu itam an tuwalliyahu ba koy jox ak paleef maanaam nga ji ko jël jox ko mu nekk koo xam ne moom mooy jiitu jiitu la moom bakkan boobu ak bànneef yooyu joomu topp ci ginnaaw su boobaa nag daf lay dugal ci li nga xam ne moom mooy ak kàmm ndax inna al hawa nee bànneex màtta walla féeg mi ngi nekk buur féeg mi ngi am ak paleef féeg mi ngi jiitu nee na yus mi daf lay tolloo waaye itam yus mi daf lay teg gàcce loolu itam ñu gën ci bàyyi xel fa tabarakallah moom la yàlla doon junj ca aaya ba naan wax ne afara ayta man ittaxada ilaahu hawa bari na koo xam ne bakkanam la jàpp def ko yàlla di ko jaamu te fekk na jaamuwul yàlla muy lu garaaw tolloog la sëñ Babacar Si radiyallahu anhu daan wax ne ne nit ñi am na ci sax ñoo xam ne seen wàllu jaamu yàlla seen bakkan nag ciy topp lu leen yàlla sant seen bakkan neexlu ko nee nañu topp ca def ko ni ko yàlla bëggee waaye bu dee jaamu yàlla bu diis la nag koo xam ne neexul ci bakkan ñu daal ciy commencé sabantal di ci tayal ak di ko ñàkk def loolu lu doy waar la te mag ñi dañ ko doon bàyyi la bu baax a baax moo tax yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wa tabaa hawahu wa kaana a furuta ngal la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nga la yow Muhammad mi nga xam ne yow laa yónni si nit ñi bul topp ki nga xam ne dañoo luñ kaañ ak xolam ba nga xam ne ak waar ci dugg ak waaru buñ ci dugg xor ak buñ ci dugg ndax dafa topp rek tax réew yépp nekk ay fuyu faya wala mu ne itam waraayiha na nga sàmmonteeg bakkan boobu na nga sàmmonteeg bakkan boobu ndax waliya moom saa imatum dafay sàmm dafay far fil amali ci jëf yi wa in hiya staxlatil maraa boo demee it ba gis ne bakkan boobu fa muy sëgg di far neexlu na ko te it neex na ci moom nee na fala tusi bi bul ko ca bàyyi allahu akbar imaam Buuse dafa ñu melalal li nga xam ne moom mooy bànneex yi di ko juróole ak li nga xam ne moom mooy al jur ndax jur bu nekk bu xëyee dana am nu ko jiital yóbbu ko ca fanuy sànne bu demee foofu sëgg ca ñax ya mën caa lekk ba suur dem ca dex kanaan ba mandi pour mën a delluwaat fa nu jóge woon nee na bakkan itam saa bu xëyee danay far far di danay danay far dana wuti lu mu lekk dana wuti lu mu naan waaye nag bakkan la muy dunde fa nga xam ne fa lay sëgg di far mooy say jëf say jëf nag bu ci sëggee boo bàyyiwul xel nag mën naa yàq lépp ndax mu ngi topp lu dul la ko neex da la ko neexu ci bëri boobu tak loo xam ne loolu yàlla gërëm loolu itam ci bàyyi xel mbokk yi foofu dañ ci pëtëxlu rek wax ne nit ñi bakkan moom fa tabarakallahu mi ngi noonu bànneex rek la bëgg lu neex la bëgg ba tax na jihaad am ci bu ndaw am ci bu mag jihaad bu ndaw mooy comme na yonent bi sallallahu alayhi ko ca xadis ba ca xare ba nit ña ñëw balee su ngeen nekk toog ay euh, ay soins médicaux di leen dàmp di xool seen jam-jam ko fajal mu ñëw fekk leen fan toog mu ne rajaana min al jihaadi asgari ila leen dellu si nanu jóge ci xare bu ndaw bi waaye itam ñu nga jëm ci xare bi nga xam ne moom mooy xare bu mag bi te mooy jihaadul nafs moom nag saa imatun dafay far waraayiha na nga sàmmanteel bakkan boobu na nga ko sàmm wahiya mbir mu muy nekk moom bakkan boobu saa imatun di far di sàmm fil amal ci jëf yi wa in hiya boo demee su fekkente ni moom itam muy bakkan boobu istaxlat neexlu na bi maanaa gërëm na nangu na neexaayu wala yëg na neexaayu almaraa foofu ñu koy sàmmee nee na fa laa tusik bul ko fa bàyyi lu tax mu nekkam xasanat bëri na lu bakkan di rafetal lazatan ay bànneex yoo xam ne qaatilatan dafay rey mat boroomam bari na loo xam ne bakkan dana ko fekk ay bànneex di ko neexlu di ko rafetal te fekk na loolee mën naa yóbbu boromam ci lu koy alal min xaysu lam yadri si boo xamante ni borom du koy du yëg mi ànd na summa poson fi desami mat mën naa jaxasoo dax bari na loo xam ne bakkan dina koy topp li ko neex te fekk na loolu muy topp ci li ko neex mën naa jural borom ak alkande mën na ko rey ndax wérante amul ci ni maanaam poson mën nañ koo jaxase bi lekk bu neex def ko ca su boobaa nag soo deful ndànk doo def lu dul lekk ko rek mu alak la wala ayasu billah ba nga lu ñu la mel nañ ci a na wax sa na nga ragal wax sa na nga tiit wax sa na nga moytu addasa isa ndiig ndiig mooy li nga xam ne dana koy yónni pour mu dem lëñbët ba mooy comme ci France ñu tuddee ay agent secret ak yu mel noonu xaaju malik radiallahu anhu tudd na ko ci xilaasu dahab ba muy wax ne nafisatun fa dasi sun gayra muttahimi ja bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, di dox ngoro ak xadija wala ba xadija di dox ngoro ak seydina muhammad yabaloon ka nga xam ne mooy nafisatu mu nekk seen diig ñoom ñaar ñu leen makruh mu ne wax sax na nga ragal addasaa i sa ndiig yi min juin mooy ndiig loo xam ne dafay jóge ci xiif wa min shabain ak ndiig loo xam ne dafay jóge ci li nga xam ne mooy am solo ndax fa rubba néew na max masarin ak xiif goo xam ne a yées min tufami li nga xam ne moom moo di fër maanaam fër daal la ci gën a bëri moom mooy gën a dangereux te it mooy gën a bon li nga moom mooy ak xiif bu la neexee itam rubba nga jëfandikoo ko ci ñaari maana bu njëkk bi rubba mën na nekk li takdir wala mën na nekk itam li taqlil mën nañ ko jëfandikoo ngir bëri mën nañ ko jëfandikoo itam ngir néewal su boobaa nag da ngay wax rubba max masa ci néew na ak xiif goo xam ne rek charul dana yées dina tuxanal fër bu la neexee itam nga ne ko rubba bëri na it max masa ci xiif goo xam ne charul loo yées dina tuxanal li nga xam ne mooy ak fër kon fa tabarakallah loolu mooy li nga xam ne mooy luñ ciy leeral kon daal la imaam Busiri nee na na nga moytu moytul looy moytu mu ne addasaa i sa ndiig yi ndiig yi ci xiif mooy comme ñaaw bind bu fekkente ne ci ndiigu regg la mooy regg moom ku ne xam ne la muy jur mooy tayal ak lu ni mel ci jaamu yàlla yi ñaar yooyu nag nee na nanga ko moytu ndiig lu jóge ci xiif ak ay ndiig lu jóge ci regg nee na moytu ko nanga ko tiit ndax baaxul ndax fa rubba néew na max masatin ak xiif yoo xam ne charul mooy yées mi nga doxal li nga xam moo di fër wala fa rubba bëri na max max masatin xiif goo xam ne charul mooy yées mi nga xam moo di fër kon fa tabarakallahu loolooy suñu bindu tey muy loo xam ne imam Busiri daf ko doon wax ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy bakkanam moom la taxaw di wax ak moom di nga xam ci bakkan loo xamante ni lu jar moytu la kon bakkanam googu kon bakkanam googu nu góorgóorlu nañu góorgóorlu bu baax pour wàññi ko ci ay mbewteem ndax suñ ko wàññiwul mën nañoo jur ak alkane waaye itam suñu bànneexu bakkan suñ ko bëggee damm itam buñ ko damm ak ay mooy yàlla buñ ko damm ak lu neexul yàlla ndax fa tabaarakallaahu ku ne xam na ni xiif ki ko def soo ko joxe ak lekk yaa yokku ak téem loolu itam imaam Buusiri wax na ko ba kañ itam xamal nañu ne mook xale ku yem xale moom boo ko bàyyi ca la ko neex di jóg ci nàmp waaye nag saa boo ko ferlee bu fer kon nag góorgóorlul ba wëñ ko ba wëññi ay bànneexam ba tourné ay bànneexam te moytu nag jiital sa bakkan ndax nee na bakkan boo ko jiitalee bànneex soo ko jiitalee mën na laa tàmbal ci loo xam ne ak gàcce nga fexeel itam bay sàmm sa bakkan comme ni ngay sàmmi sa jur waaw sàmm sa bakkan comme ni ngay sàmmi sa jur ndax jur gu nekk boo xëyee bés xëyu suba tamit ku sàmmi waaye bakkan bu xëy itam dana sàmmi boppam te nag fa jur di sëgg mooy ca ñax yax waaye bakkan tamit ci suñuy ci suñuy jëf lay sëgg su boobaa nag ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax fa muy sàmm itam la mu neex neex neex ci moom nee na duñ ko fa bàyyi ndax duñ ko fa bàyyi duñ ko jural ak alkande ndax bakkan day fekk lu neex lu bànneexu mu neexal ko lool rafetal ko nga yaakaar ne lu jaadu la te fekk na loolu jaaduwul boo ko defee ci alkande la dugal ndax itam werante amul ci ne sosan moom soo bëggee mu jàpp soo bëggee mu gaaw ki koy defal fexee ba def ko ci ñam boo xam ne mu neex la ndax doomu aadama bu tiimee lekk gu neex xelam dootul dem ci ne lii kat mën nañ ci def posan mën nañ def nangam la def rek mooy wuttee bu raxasu gaaw jéem a jëflante moom ci na mu ko bëggee kon nag fa tabarakallahu bindu baa ngoo mbokk yi lu ci jub ci borom bi subhaanahu wa taala la lu ci gën ci mat a dikk doon wax la ñu ngi leen jox rek incha suba jàmm ci bind bi bind ngeen baal ñu àq wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa ngeen jëf ngeen doon jàng incha مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين العين محمد